ci riwaay imaam Muusa ibn Uqba bi dane ah yonent bi alayhi biñ fay dem ak ñëw da leen doon woo ci lislaam faas mu ñu tuub nee na nag fa qaala Kinaana ibn Abdi yaa mu ne Kinaana ibn Abdi yaa Layl imaam Muusa ibn Uqba moom dane du Abdi yaa Layl moo bokkoon ci délégation bi parce que Abdi yaa ku yàggoon la moom lii fekk ko fi waaye Mas'ud la ak Kinaana ñoom ñépp di doomi Abdi yaa Layl ibn Amr waaw léegi nag ah moom loolu la mu ne moo imaam Muusa ibn Uqba mu ne Kinaana ibn Abdi yaa Layli mu ne hal anta muqaadina hatta narji'a ila qawmina mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam nag léegi est ce que mën nga ñoo def ak ñun ay accord bu ko defee kat ñun parce dañoo bëgg a dellu ci suñu ñoñ ñi waaye dañoo bëgg a dellu Taayif léegi nag Yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen na am léegi nag ñu commencé nag di dugg nag ci mbir yi waaw léegi <laughs> ñu ne ko kon nañ ko léegi ne ko kon nag dañoo bëgg a dellu suñu dëkk kon nag nañ bind accords yi suñu digganteeg yow yonent bi aleyhi salaatu salaam ne na am nañ jël riwaay imaam Muusa ibn Uqba bi ñu àggale côté bii ndax foofu moo gën a leer te fa la gën a détaillé ki riwaay imaam ibn Isaaq bi nee mu ne leen naam in antum aqrartum bil islaami uqaadikum mu ne leen waaw bu ngeen bu ngeen bu ngeen dëggalee lislaam de mooy bu ngeen euh, saxalee l'islam nangu ci nekk ci lislaam a ah, bu boobaa uqaadikum mooy foog ngeen leeral ma bu baax ndax tuub ngeenam déet waaw bu boobaa mën naa def ak yéen ay accord wa illaa mooy ngeen saxal ne lislaam non mooy ngeen saxal d'abord ne l'islam gii non seulement mooy ne mool moom mooy dominer Taïf te yéen ci ngeen di dugg ak yu mel noonu bu ngeen ko defee man naa def ak ay accords yéen wa illaa bu dul loolu fala qadiya amul benn accord bu may am ak yéen wala sulxata amul yëwénal mooy amuñu benn accord benn traité bu ñuy dox buy dox bay nii wa baynakum sama digganteeg yéen sama digganteeg yéen xaala gaa yi ne ko afara ayta zina fa inna qawmun naqtarib wala budda mi min gaa yi ne ko léegi nag kon bismillah nañ commencé mooy ñun nangu nañ lislaam léegi nag mais nag suñu dugg ci lislaam gi nag dañ koy conditionné mooy dafa am yoo xam ne xam nañ ne l'islam da koy tere mais ñun nag dañoo bëgg nga defal ñu ci am moratoire waaw moom la gaa yi wax wala ñun ab dérogation wala dérogation ab dérogation mooy ñun ñu déroger ñu quoi ci règle bi mooy ne lii ñun même bu dee ne jullit ñépp ko war a def ñun concerné wuñ ñu ne ko ara ayta zina ñu ne yeneen afara ayta zina ñu ne yeneen balay saab-saab mais gis nga njaaloo nag njaaloo moom sa diine ji di ko bañ lool daal moom lu yéeme la ci ñun ndax fa innaa qawmun naghtarib ñun dañuy nekk foo xam ne dañuy fay dañuy dañu fay nekk ay xuraba soxla jonjoog jigéen ñi ah dañuy nekk foo xam ne ay étranger lañ fa waaw te boo fa demee sa soxna newu fa ah aajowu sëy duggula boobu jigéen ña fa ne boo mënee wax ak ñoom ñu d'accord loolu tee nga ñoo may loolu tee nga ñoo may loolu tee nga ñoo may loolu yonent bi alayhi salaatu salaam te ñun nag yëgal na nag gis nga zinaa gii di njaaloo mais walla budda la naa mbinu mais manu la ñàkk ci ñun quoi ñun moom fokk ñuy zinaa quoi non non non ñun moom sincèrement la société de Thaqif sans zina mais lool lool lool yonent bi sallallahu xoolal loolu fala xoolal rek xoolal iblis ni mu ni mu mën a jaxasee mais vraiment fowe doomu aadama ak tamit mais mooy dañuy dem ba def principe loo xam ne lu xaraam la leen di miinal ñu commencé di ko miin ba mujj mbir mi nekk principe mu ngi mel ni xoolal ci léegi ni mu nekk principe léegi que mbir mi ñépp ci war a d'accord mais gars yi kenn ñemewul sax di ci joxe sa avis buy xaw a contraire tuuti que ne d'accordoo ci wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum xoolal gars yi zina moom tamit moo am mooy njaaloo fii mu ne société yu bari ñaari nit bëggante ab góor akub jigéen gise même bu dee ne ci mbedd mi lañ gisee xoolante euh, am envie wu dem seen nekkal ko ci mais où le problème waaw ba pare nag ñu mujj jàpp ne loolu loolu ci boppam ci fondement société bi la waaw fii mu ne loolu dañ koo jàpp def ko ci la liberté gi nga xam ne nee nañu mooy fondement de la de toute république mooy liberté gi nit ki am liberté de de de de de xawma lan de son corps de se disposer de son corps comme bon la il l'entend ci yaramam daal lu ko neex lay def ku mu neex lay tëddal ku mu neexul lay tëddal ku ko neex lay charmer ku ko neexul lay charmer yooyu noonu nga xam ne ñu mujj nekk principe fondamental boo xamante ne nii képp ku taxaw naan da ngay jéem a wax dara luy xosi loolu gaay jàpp na extrémiste nga ñu commencé laa wane ne yow t'es pas républicain te boo mayul ñu defal la procès waa Taïf looloo leen daloon moo tax xoolal dañu ñëw ba ne hein laa budda min waaw laa <laughs> fii mu ne kuffaar yi jàpp nañ ne soxna yi jigéen yi solo lu leen neex di sol lu gàtt bu leen neexee di seen dënn yi feeñ lu leen neex jàpp nañ ne loolu laa budda minu mais manu la ñàkk affaire moom am il faut muy am parce que saa di gis yooyu ci mbedd yi mooy signe liberté que ñoom am nañ liberté waaye dañoo dof rek dañoo dof te dañoo kan na surtout dañoo kiti kay na waaye gaa yi nga xam ne ñoo leen bëgg lool ñoom lenn rek lañ dañoo bëgg di sàcc plaisir kese boo tax ñu naan leen bu leen solu faites comme vous bon vous vous l'entendez soloo leen lu mu leen neex soloo leen lu gàtt lu leen neex def leen yéen a moom seenu koor ñooñu bëgguñ lu dul duufal seeni bët kese waaw moo tax it ñoom it ñu nekk perver moo tax ñiy bind waaye boo seetloo léeg-léeg nga gis soo xam ne dañ koy tuumaal ay acte de pédophilie wala ay acte de d'attouchement ci ay jigéen yoo xam ne moo leen chef woon wala ministère am wala ab directeur bu ab directeur bum mu doonoon ak yooyu te kat ñoo bind luwaa yi ñoo ciy waxtaan waaw. mooy ne am mbon Iblis dina ñëw dugal ko ci ay nit bañ jàpp ne affaire bi manu la ñàkk mu am. waa Saqiif ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ara ayta afara ayta zina fa inna qawmun naqtarib wala budda lana min xanaa gisoo njaaloo fa inna xaw qawmun ay nit lañ yoo xam ne naqtarib mais dañuy nekk ay étranger fenn mooy dañu mën nañu dem fenn soxla suñu bopp ci wàllu sëy duñ kii te bu boobaa mais où est le problème bu ma demee Makka ah ma dem Lyon wala ma dem dakaar wala ma dem Diourbel wala ma dem fenn bon dëkkuma fa un samedi soir ma bëgg kii dem fi nga xam ne fa la ñu sàggan nii ne daal di fay joteeg ñenn mais loolu où est le problème ñu naan ko yonent ma lay saam xamal ne nag fa inna ñun dañoo nekk nit yoo xam ne ah qawmun naqtal ay nit lañ ñoo xam ne dañuy nekk étranger dañuy tumuranke ci yenn bërëb yi walla budda la daa minhu ta nag bu boobaa nag moom njaaloo moom manu la ñàkk il faut ñu jonjoo waaw la waaja doon wax <laughs> <laughs> mais kooku sax dane moon moom kooku moom moo gën a yées parce que ida xalayt ida xalawta bi waadin la anisa biha fadrib mayrata la da'un wala xaraju <laughs> mooy dar bu dar jildu umayra <laughs> moom mu ne boo nekkee ci bërëb woykatu arab bi boo xam ne amoo fa jigéen koo mën jonjool daal sawaay xam nga nooy def fadribu umayra mooy masturbewul rek mballul waaw del mballu masturbation mooy mballu ci wolof mballul laa daa an wala xaraj laa daa un wala xaraj amul benn feebar bu la ciy fekk problème xam nga loolu lépp lool lool lool dëgërul lool masala moom gisoon nañ ko masala mballu masala euh, euh, masturbation gisoon nañu ko que loolu euh, dafa xaraam Euh, waxoon nañ teqantal bi amoon ak waxu imaam Ahmad bi nga xam ne fenn kese ndax alxuraan dane waman waman ibtagaa ghayra dhalika fa ulaa'ika humul aadun ci suuratu sa'ala saa'ilun bi muy wax ñi nga xam ne dañuy wattu seen pëy yi walladina hum li furujihim xaafidun illa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagaa waraa dhalika fa ulaa'ika humul aadun kon nag loolu mooy eh, ñi nga xam ne walladina hum li furujihim hafizun ak ñi nga xamante ne nii dañuy wattu seen payi illaa ala azwajihim ba mu des ñoom daal seen ñi ko war a gis ñoo koy gis te ñoo ciy bànneexu ñi ci war a bànneexu te mooy seen soxna yi waaye jigéen ñi nga xam ne tamit noonu la de yooyu côté góor gi ak côté jigéen ñi waaw mooy jigéen ki war a bànneexu ci yow mooy sa boroom kër seen pasteelu yeeg seen faar yi ngeen di def ak seen maquillage yi ngeen di def nan da ngeen di ziyaare ji sëñ bi tout tout xaram seen parfum yi nga xam ne fu ngeen jaar ñu xam ne yéena tout ça est haram loolu nag moo tax léegi jurub wàll yu yombatu leen ak nit ku nit ku baax se yombatu leen parce que waaw te loolu la waaw mooy waa ji it ki war a bànneexu ci moom di soli ay booy doole ngir doose xale yu jigéen yi ci mbedd mi bàyyi sa soxna fële boo ñëwee di ko dóoral ay ay ay ay ay num ay abbaaya yoo xam ne moom ngay fanaanoo képp yooyu it kenn waxu ko saway waaw da ngay def ni Mawlaana Ibn Abbaas nga xam ne da doon toi liñ naan toilette defaru waaw ne man ñu buñ ko waxee mu ne man damay tew toiletool sama soxna comme ni ma bëggee mu may toiletool waaw waaw léegi nag gars yi ñoom yooyu xamuñu ko léegi nag ci ñoom Roméo ci Juliette lañ koy jànge naan gars yi gars yi léegi gars yi waaye ndax xamuñ seen diine Allahu akbar Allahu akbar di dóori abbaaya rek ak caay ju fënax joo xam ne daanaka saay moom lay may tous les jours yawit kenn waxul sa loolu saay waaw kon nag mooy sa sa sa sa sa yaram ak sa pëy surtu ki ci war a bànneexu mooy sa soxna wala bu dee ñi am jaam seeni jaam ak seen ñooñu waman ibtaxa a adali képp nag ku sàkku plaisir lu wute ci sa soxna wala sa jaam fa wulaayka ñooñu humul aadun ñooñu ñi nga xam ne ñoo dépassé les bornes mooy ñi nga xam ne vraiment ñoo jalgati ñoom yemuñu fa leen suñu borom yemloo te ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xamante ne ñooy mballu di ut plaisir sexuel ci feneen fu wut wuteeg takk soxna wala bu dee dañoo am jaam ñoo doon mballu wóoram imaam ahmad nag fi mu ko permettre rahmatullah mooy fi nga xam ne nit ki bu ko deful femme baa ngi nële taku sàggan la mu ngi koy ut si te leer na ko ne moom ah li ëpp ci njortam bés bu bàyyee bam mu agsi oh tem mu jaar ci kawam de tem mu tem mu njaaloo mu gaaw mballu ngir bu ko defee eh, mu daal di bu ko defee nag affaire ba jeex bànneex ba jeex bu ñëwee dara mu mën a résister ba ba dàq ko waaw moom ci domaine bu loolu la ko fii wale waaw saddan les ariens voilà bu gën a garaaw kon daal waa Taïf lii mooy seen première laaj ñu ne yonent bi aleyhi salaam ah gis nga njaaloo parce que ñun nag ay étrange dañu nekk ñoom dañuy nekk étrange te nag loolu manu la ñàkk yonent bi aleyhi salaatu salaam ci dund gi waaw lii nag mooy premier point bi ñu bëgg yow nga jaayante jeeg mooy nga d'accord ci mooy nga teggil ñu ko ci diine ji fii mu ne mooy accord yi mooy teggil ñu ci diine ji ñu dugg yoo xam ne diine ji da koy tere te ñun mënuñu koo respecté premièrement njaaloo loolu la ñu wax léegi nag lan la leen yonent bi aleyhi salaatu salaam tontu